voilà léegi am na loo xam ne jar na leeral d'abord mooy li ñu la doon ab dàll hmm? ab dàll al imaam Ibnul Asiir al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi euh, d'abord da ne qaala ahlul lugha ci al minhaj bi muy sarah hadith yuqaalu nashattu dabba idha talabtuha wa anshattuha idha arraftuha wa riwayatu hadha al hadith yanshudu waaw bi fathil yaa'i wa dammi shiin min nashattu idha talabtu mu ne waa langue bi de waa euh, làkku arab nee nañu arab dinañ wax nashattu dabba mooy damay seet sama bàyyi ma bu yër mooy ida talabtu am moo ko saat ko wa anshattuha waaye bu dee anshattuha ida arraftuha ah, mooy bu mu ne dama koy yëgle ah man de ku fi gis gëléem gu mel nii mel nii mel nii dama ko réerle mu ne waaye xadiis bi nag bu anshada yan sudu la voilà waaw ah, mooy di ko seet ida talaba al imam ibn al asir mu ne nashattu dalla fa ana najid idha talabtuha wa anshattuha idha araftuha comme l'imam an-Nawawi wax voilà rahmatullahi ala al jami' ad dalla nag mooy xayawaan bi nga xam ne dafa dafa riir moo al imam ibn al asir rahimahullah moo le chroniqueur de Damas nga waaja doon wax ci Khurazalia moo nekk ni <laughs> borom Usdul Ghaba mu ne hiya ad-da'i'a hmm? mu ne mooy li nga xamante ni mooy euh, li nga xam ne nit ki da ko réer waaw wa alxayawaanu ad-daa'i mooy ad-daa'i min kulli ma yuqtana min alxayawaan wa ghayri lépp loo am dañ koy jàpp di ko yor domestique ko ci xayawaan ah, ah, euh, yi ah. mooy animaux yi njaay rab yi comme ñoom xar ñoom bëy ñoom gëléem yooyu bu la réeree waaw loolu la wax mu ne dañuy wax dalla shay ida da ida dalla an tariq ida xaara dañuy wax mbir mi sànku na wala riir na yoon bu dee daa riir waaw xamatul fu mu jëm voilà mu ne nag waaye euh, loolu nag fa saara min léegi nag dafa ëpp bari lu ko gaay di wax waaw euh, mu ne waqad tutlaqu ma'an euh, dalla léeg-léeg bu arab yi daal di ko utiliser jublu ci say maanaa yu bari comme hadith al kalimatul dallatul mu'min voilà mooy al mooy hadis bi naan al kalimatu al kalima al hikma dallatul mu'min fa haythu wajadaha fa huwa ahqqu biha voilà que ni kaddu gi nga xam ne mooy kàddu goo xam daa xereñ daa xereñe mooy li nga xam ne mooy lii réer jullit bi di ko seet fu mu ko trouver rek da koy daj da koy jàpp amul ci kan la jógee déedéet bul xool dëgg ci kan la jóge yow xoolal dëgg rek waaw nga jàpp waaw mu ngi noonee kon. loolu la quoi moo tax euh, euh, bu dee lu dul xayawaan comme li al imaam al Fayyumi rahimahullah wax ne bu dee euh, daal la en général dañ koy wax li nga xam ne mooy bàyyi ma bu réer waaw bu dee nag loo xamante ne ab dabba waaye bu dee lu dul xayawaan ba ak luqata lañ koy wax waaw ak loo xam ne lu ñuy mën a for la lu réer waaw kon loolu mooy li nga xamante ne mooy mbir mi waaw kon loolu mooy kon nit ki bu dee daal réeral dara ñëw di ko seet rawatina ay xayawaan yi nga xamante ne ay gëléemam wala xaram wala bëyam wala fasam wala yu mel noonu ñëw nag ci jàkka ji nag ngir nag daal di yëgle nag mbir mi nag ay ca nag léegi nag seetal leen ma ko <laughs> ah léegi fii kon affaire bi lii la mooy boo seetloo kon lëkkaaleem ak suñu bunt bi ginnaaw lii la mooy fii nii al imaamu Nawawi dafa karaahatu xusuuma fil masjid wa raf'u sawti wa nashri dalla wal bay' seetlu riir xadiis yi boo seetoo man sami'a rajulan yanshuru dalla mooy seetlu riir ku ngeen yi ngeen ñaan ko yàlla lii fa soo ñaan yàlla la mooy yàlla bu la ko yàlla delloo fal yaqul laa raddaha Allahu alayhi waaw waa bokkul ak nag li nga xam ne moom la leen <laughs> ci suraax yi di wax comme euh, as-Sunusi mu ne affaire bi moo yàggal foofu laa bi mooy déedéet bu ko def waaw léegi nag raddahullaahu yal na ko yàlla delloo mais alayka loolu day wane lii ñaan la loolu lépp riwaaye yi leeral na ko comme ni ko ñoom imaamul Qurtubi ñoom imaamul Nawawi imaam yeneen yi daal di leeralee ne lii daa leer mel ni al ñeneen ñépp ne lii ñaan la ci kaw waa ji tey den riwaay moo ko leeral c'est ko déedéet bu ko def waaye nag yàlla na la ko yàlla delloo non lii ñaan la ci kawam <laughs> waaw <coughs> ñaan la ci kawam loolu la quoi <laughs> waaw mooy da koo ñaanal ngir yàlla delloo ko déedéet loolu du loolu ah non mooy lii di wane kon rien que yow nga ñëw di seet jàkka da yëgle ah saa gëléem yi kenn gisu ko ah. wala kan moo ko gis ndax dégg naa am na ñu ne am na koo gis ah ngir ma jël si ko kan la loolu yow yeneen saa salam ne léegi képp ku dégg na nga wax lii wala day wane ne du lu baax parce que bu doon lu baax quand même yeneen saa salam ak ni nga xamante ne eh, eh, ay biram ni mu nekk léppam ci côté boromam nga tax mu bàyyi léppam ngir ñaanal lay lii ka wax képp jullit boo xam ne dégg na kuy wax lii nang ko ne yàlla bu la ko yàlla delloo waaw jàkke yi binduñ ko nii xam nga mu njëkk bi dafa dégg yeneen saa salaam la ne moo dégg mu koy wax hmm? mu ne man yan man rajo rajula digle ne képp ku dégg mu koy digle kenn ci yéen na ko wax lii waaw mel digle boobu genre na ngeen ko def ngir jàng ko ba beneen lool moom ak ñeneen yi ñu bañ di def lool ndax jàkkee binduñ leen la waaw beneen bi bu imaamu Tirmidhi idaa aytu man yabi'u nga foog na kii léegi loolu nag mu ñëw nag ci côté eh, sib jënd ak jaay wal bay' wa kon gis nañ seetlu réer ak sibam leer na fi parce que ne saa sam nee na ku ñëw di ko fi seet ñaan leen ko yàlla wax leen ko ba dégg ko ku nekk ci yéen na leer ci nopp bi <laughs> waaw yal na bu la ko yàlla delloo jàkka yi tabaxuñ leen ngir yi léegi beneen bi ñu tegu bu imaamu Tirmidhi 1697 mu ne képp kuy ci jàkka na ngeen ko ah arbahallahu tijaarata ay jàpp leen kaddu yi <laughs> waaw yal na bu yàlla togal sa commerce bi ngay def yal na bu am ber benn barke bu am benn bénéfice bu lay jariñ waaw ba pare nag mu delloo waxaat kay seet wa idaa ra'aytum man yamshuru dall fa qulu laa raddahu llahu alayk moo yi yëpp boo jox baax na <laughs> laa raddahu llahu alayk kese boo ci yemee riwaay bi wane na loolu waaw waaye bi gën mat mooy fa innal nga del nga teg ci fa innal masajida lam tubna li hada yal na bu la ko yàlla delloo waaye jàkka yi binduñu ko ngir lii beneen bi yonent bi alayhi salaam nit di wan ne moom du ñi nga xam ne dañ naan waaw bu jàngale jotee ñu jàngale waxe lu baax bu jëf jotee ñoom ñu jëfe leneen naan bu leen xool li may jëf def leen rek li may wax déedéet loolu baaxul yeneen ci bari saa saam bii moo ko def kaw kaw bi daa jóge nee ci fajar gi dugal boppam ci jàkka gi <laughs> naan way kan mooy woote waaye jëme ci jëleen gu xonq gi waay yeneen saa salaam ne ko yal na bu ko de bu ko trouvé <laughs> sa jëleen googu réer ngay wax yal na boo ko trouvé yooyu waaye Imam Ahmad bi ñetti yoon la ko wax yaakaar nga ne moom yeneen saa salaam dina fekk yow yow waa jiy seet gëléemam xaw na xaw na sonn quand mooy da ngay imaginer koo xam ne gëléemam amaana mooy benn bi nga xam ne naasix la moom lay moo koy utal ndox moom lay defar lépp waaye le fait mu ñëw ci jàkka yi naan e kan gisul saa gëléem bi eh? wala ci gis gëléem bu xonk gi yooyu saa sam ne ko yal na bu ko gis yal na boo ko gis yal na boo ko gis yal na boo ko gis jàkka yi binduñ ko ngir lii <laughs> <laughs> waa ji kaw kaw la man nga ne en plus waa ji <laughs> mooy boo demee fu sori la jóge mooy dalay leer ne ci àll bi la jóge fajar fajar mooy waajooju kon da nga foog ni boobu la yeewu <laughs> mooy yàgg la yeewu ci guddi gi <laughs> ñëw ba ci jàkk ji fekk ñu julli ba pare mu dugal bopp bi ci jàkk ji naan naan ku gis bi yoneen saa na ko na ko gis yal na boo ko gis yal na boo ko gis jàkk yi binduñ ko ngir li loolu yëpp di wane ne sawaay lii moom du lu ndaw quoi te lii tamit bi wane lii mooy makaarimul axlaaq ah wax ñu jàpp ne makaarimul axlaaq mooy rek wax ju reex di muñ kese non mooy moo tax gisoon nañ buntu bi nga xam ne mooy di mer idan tuhika xurumaatullah waaw di mer waaw ak attey sariya yi mu jaral la ngay mer mais toog rek di muñ ñu naan a baax baaxul de non kooku baaxul mooy nit ki daa war di mer fi mer jaaroo waaw. gisoon nañ baabul xadabi idan tuhikat xurumaati shar'i wal intisaar li diinillahi ta'ala so chapitre 77 waaw waaw buntu mer bu dee dañoo xotti ormay sharia bi dimbali li nga xamante ne diine yàlla ji waaw yooyu saa saa wax wax alhamdulillah wax ju tàng ci koo xam ne leer na la yeewul léegi parce ci ab araab yi daf kaw la dëppul sax ci biir Medina noonu mooy ci village alentour yi la jóge boobu mooy jëlee moom ñu itteel na ko boo mayul mooy moom rek la am waaw teewul bi mu ñëwee def lool ci jàkka ji yorent ware saab-saab wax ko lii laa wajatta laa wajatta laa wajatta waaw innama buniyatil masajid lima buniyat la bu ko yal na boo ko daj yal na boo ko daj yal na boo ko daj lii leeralul li As-Sanusi doon wax naan loolu laa bi mooy non bu ko def waaye randawulaa alayka yal na la ko yàlla delloo lii c'est complètement <laughs> lii leeral na lépp daa leer nañ <laughs> voilà <laughs> laa wajatta laa wajatta laa wajatta ñetti yoon loolu kay mooy oh, kon lii lépp di wane kon lii nii gravité bi nga xam ne kaw moo ci ne du loo xam ne lu ñu mën a ne waa non c'est pas grave non ku ne c'est pas grave moo daal imaam al-Haafiz an-Nawawi rahimahullah <laughs> mu ne ci al-Minhaj waaw mu ne ah, qaala al-Qaadi <laughs> waaw anta innamaa buniyatil masaajid limaa buniyat lahu loolu waxoon nañ ko sànq mooy la suñu xadiis Seydina Anas bi ñu gisoon bi weesu doon wax tudd yàlla ah, julli ak alquran jàng alquran ak sikar ak wàllu xam-xam ak yeneen yi nga xam ne Imaamu Nawawi tuddoon na ko ne yooyu mën nañ koo def ci jàkka loolu yëpp mën nañ ko cee def ak lépp loo xam ne day jëm ci luy màggal jàpp jàngal diine xamle diine yu mel noonu lépp day dugg ci biir waaw mu ne qaala al qaadi mu ne al imaam al qaadi Iyaad nee na fii nekk na ci xadis bi dali dal xali xadis bi mooy xadis yi rek dalilun tegtal ala man'il ah mooy eh, eh, eh, yi nga xamante ne laa wajat tey innama buniyatil masajid lima buniyat lahu loolu lay wax côté boobu que ne <laughs> wala boobu nañ xaar tuuti nañ xaar tuuti lii yëpp <laughs> nañ wax li nga xam ne mooy imaamu Nawawi mu ne qawlu sallallahu alayhi wa sallam laa wajadta wa amara an yuqaalu min la hada fa huwa uqubatun lahu ala muxaalafatihi wa isyaanihi wa yanbaghi li saami'i an yaqul laa wajadta fa inna almasajida lam tubna li hada aw yaqul la wajadta innama buniyat almasajidu lima buniyat la kama qaalahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala alam mu ne wax ji nga xam ne moom la ne saa saa ne wax waa ji ñetti yoon laa <laughs> wajatta ci yenn riwaay bu ko daj benn yoon kese ba pare mu digle képp koo xam ne dégg nga ku mel nii di ko wax ci jàkka yow da nga ko wax lii mu ne lool façon bëggoon la ci waa ji ndax lu tax parce que euh, wuteeg gu mu wuteeg njàngalem diine ak njàngalem yeneen saa saa ak mooy gu mu mooy ndigalam waaw que ne jàkkee bi nuñ leen ngir lii mu ne taa yeew nag képp koo xam ne dégg nga lii ko ko ah. li wala nga ne ko la wajadta yal na boo ko daj ndax jàkkee bi leen ngir lii wala nga wajadta innama buniyatil masajidu lima buniyat la yal na bu ko boo ko daj ndax ma euh, yàkay dañ leen bind li tax ñu dañ dañ leen taxawal tabax leen ngir li tax ñu tabax leen waaw kon loolu lu ama am solo euh, léegi mu des beneen affaire léegi mu am ay njàngat kon gis nañ kaale bi tax Imaam naw yi ne loolu dañ koo si quand même le saa saa wax la bii boobu biir boobu boobu <laughs> ko def kon lu garaaw la waaw loolu moom lu garaaw waaw kon dañ ciy gis ne kon xadiis yi day tere ñëw di seet si loo xam ne gëléem gu réer wala xar mu réer wala bëy gu réer ah ci jàkka waaye ak lépp loo xam ne day nekk ci maanaa loolu waaw ci jënd jaay te gis na ñeneen xadiis yi képp ko gis muy jënd jaay nee leen ko yow yal na bu yàlla tonawal sa njaay mi yow miy jaay waaye kiy jënd yal na bu am barke kon luy lépp dañuy wane ne kon ñaar yooyu moom dañ koo tere waaye tamit Imaamu Nawawi lim ne wal ijaara wa nahwi min al muamalat ci lii lañ ko jële mooy genre lépp loo xam ne ay transaction la comme niñ doon wax sànq luye waaw nga ñëw di waxtaane loo war a luye ngeen wax ak waa ji loolu moom daa bokk ci li nga xam ne dees koo tere waaw te tamit eh, lii hadis bi boroom xam-xam yi ñenn ñi bon surtout waa ji comme que ñépp a toog mu ñëw taxaw waay waay kan moo gis waay kan moo woote jëme ci euh, euh, ci ci man daa ilal jabalil mooy ci kaw la wax moo tax boroom xam-xam yi ne gi itam daa cee bokkaale comme l'imam an-Nawawi wax wa rafa sawti fii mooy le fait que mu yëkkati kàddoom noonu tamit dañ koy aaye waaw waaw waaw kanta al imam al qadi Iyad mu ne qaala Malik wa jamaa mu ne suñu sëriñ wi nag imaamu Malik <laughs> hmm? ak mbooloo ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim min al ulama dañu ne yukrahu daal nañuy sib raf rafu sawti fil masjid bil ilm wa ghayri wa jaazahu abu hanifa wa muhammad ibn maslama min ashaabi malik rahimahumullahu ta'ala rafa sawti fii bil ilm wal xusuma wa ghayri dhalika mimma yahtaju mimma yahtaju ilayhi an-nas li anna majma'ahum wala budda lahum fi minhu mu ne imaamu malik bi mu waxee lii nag ah ne dañuy sib ak mbooloo ci waroom xam-xam yi nit kii di yëkkati kàddoom ci jàkka même sax bu dee xam-xam lay jàngale comme koo xam ne xadiis lay jàngale am ay xalaqaat yi muy def ci jàkka ji waaw di joxe di ay dars ci jàkka di xam-xamu xadiis wala li nga xamante ne mooy xadiis yeneen saasam wala tafsir alquran wala yeneen ci xam-xamu diine yi même yooyu sax mu ne kooku amul droit ci jàkka ji muy wax ci kaw di yëkkati kàddoom waxay ak yu mel noonu mu ne kanta imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi ak Muhammad ibn Maslama bokk ci Maliki yi rahmatullah yi ñoom dañ ne loolu dara ci ba a mën a nekk waaw bu dee xam-xam waaw mu ne léeg-léeg sax nit ñi yenn jote yi ñuy jote noonu nga xam ne boo pas nag exagéré yenn kii yuuku ba ñoo comme li ñu wax sànq mi ñuy tàmbale noo mooy man ngeen a wax mais ngeen wax ba seen kàddu jóg nii ci loo xam ne tayu ngeen ko quoi waaw parce que ñoom Maliki yi ñoo li wax ñooñ mooy waa ji daa war a ta sàmmonteeg moo imaamul Qurtubi jàppale loolu bu baax waxu imaam Maalik boobu ne loolu gaa yi naan euh, euh, kanta ñoom imaam Abu Hanifa ak euh, kii Muhammad ibn Maslama ci Maliki rahmatullahi alayhi naan loolu mooy loo xamante ne manu la ñàkk lu man ndax manu la ñàkk nit ñi ci seen biir bu ñu amee yu ñuy waxtaan léeg-léeg seen kàddu jóg loolu manu la ñàkk waaw ak yi nga am dañ koy soxla quoi mu ne loolu nag imaamul Qurtubi rahimahullah ne loolu ma ne man naa ñàkk lu tax ngeen ne man na ñàkk mooy nañ ko pré nañ ko def ci seen xel yi buñ duggee ci jàkka yi loolu ñu koy teewal seen xel yi ba ni nga xamante ne nii ci lañuy ñuy mane hmm? euh, euh, di di jox respect jàkka ji boo xamante ni dina tax ñuy mën a maîtriser seen bopp voilà kon loolu la la <laughs> waaye bon euh, loolu bon amaana imaamu Maalik rahmatullah alayhi li muy wax xam nañ li tax c'est kir jox vël bi jàkka ji mu bañ a nekk foo xam ne bu ay yuuxu wax ci kaw te tamit Seydina Umar ibn al-Khattab doon doxale noonu te dañ gis bu mujj bi moom Seydina Umar ibn al-Khattab anhu li nga xamante ne moom lay wax muy xadiis mille mooy mujj ci bunt bi mooy loolu loolu insha allah loolu bu dee ne côté boobu nañ ci bàyyi xel waaye bu dee loo xam ne euh, yenn yi comme pour laaj diine comme kaw kaw bi ñëwoon te loolu xadiis yi dafa bari Seydina Anas radiyallahu anhu nekk saxiix yi nee na saa sant doon xutba benn kaw kaw taxaw ci buntu jàkka ja ne ah, ya rasulallah halakati almashiyati almashiyatu wanqata'ati subul ne ah yonent bi lay saa sant ndax décor bi la doon la doon wax ah, suñu jur ji daal dinañuy alku de te yoon yi dog na waaw lépp yàqu na ndax bekkoor yeneen saa salaam tàllal loxo ñaan asamaan yi ñiir yi commencé di jóge nee di jóge nee di jóge nee di jóge nee taw di taw ba ajjuma bi ñëwaat taw bii dem rek benn nee na benn waay ñëwaat xaw nee na wóoruma ndax est-ce même personne waxaat laa même chose ah yonent bi alayhi salaatu wa salaam ah halakatil maashiya nag suñu jur gi moom fa mooy alku gi ñu alku mooy ndox mu bari la bële ñàkk ndox la woon <laughs> te suñu yoon yi dog na ndax ndox yi yëpp lañ lañ lañ lañ fees <laughs> yeneen saa salaam daal di yëkkati loxoom daal kaddo eh, loxoom daal di ñaan borom bi xawaalay naa laa alay naa alal akaami voilà mooy xadis boobu voilà wa madabitu sha'r <laughs> mooy xadis yooyu nga xam ne kon loolu kooku ci kaw la doon wax ak Imaam Ibn Sa'laba mi nga xam ne fële la jóge bi mu ñëwee daal di laaj eh, yeew gëlee moom daal di agsi waaw daal di laaj ne di jàkka ji ba pare mu ne ayyukum Muhammad <laughs> ana kan ci yéen mooy Muhammad waaw fekk nañ saa saa ma ngi toog saabay ci biir jàkk ji daal di wéeru léegi euh, euh, ñu ne ko mooy kee ku weex kële joxoñ ko mu ne yam na ibn Abdul Muttalib ne ko wuyu naa la <laughs> mooy xam nga ñooñu ci kaw lañ doon wax bon man nga ne ñooñ kaw kaw yi la ñuy dóor a ñëw mais yeneen saa sa waxulee lu tax ngeen di waxe noonu voilà kon euh, te tamit bon hadith yooyu dafa bari waa ji nga xam ne keroog laata aj gi moo newoon yeneen saa sax laata ñuy dem Makka ne yeneen saa sax waa ci lan la ñuy lan la ñuy sol maada yalbasu al al al al al muhrim loolu ci jàkka ji la woon te ci kaw la wax ba ñépp dégg ko saxaaba yi dégg ko mooy yu noonu bu dee ne bon yooyu yu noonu lool tamit bon dinañ gis xadiisu Ka'b ibn Malik bi <laughs> radiyallahu ta'ala anhu wala boobu andiwu ko fii. <laughs> Euh, <laughs> Kaab ibn Malik bi nga xam ne ci la doon moom Ibn Abi Hadrat quoi <laughs> dañu jàppante woon ci benn euh, fekk ci biir jàkka ji la waaw seen kàddu yu jóg ci kaw yeneen tibaari saa saa am xëcc rido bi waaw fekk daa am lu mu ko lu ko euh, Ibn Abi Hadrat yore loon ah léegi nag ñuy jàppante ba seen kàddu jóg yeneen saa sam këccëri dógi mais loolu du ay loolu du ay teggin loolu bon dañ ku nekk xam nañ li tax mooy du lu ñu tey yeneen saa sam xëccëri dógi ne yaa Ka'b ibn Malik yaa Ka'b ibn Malik waaw <laughs> kii ngir mu uh, wàcci ne ko wàññi wàññil kii bi ko wax mooy woyofalal affaire bi après mu ne Ibn Abi Hadar day ñëw fayal li ci des mooy yooyu par exemple loolu lépp da ngay gis lu tax imaamu Malik tamit waxam mu jar bàyyi xel même bu nee ne ñenn ñi dañ naan waa loolu day wane loolu daraa ci newul moo tax waxu imaam Abu Hanifa bi ak Muhammad Maslama bokk ci Shafi'i imaam Maliki loolu day mais loolu lépp daal dañ naan loolu bon mais na ko nit ñi mesurer waaw bu dee daal wax la xam ne du déranger wala du indi tashwish waaw mais bu dee dee indi tashwish mooy di euh, jax-jaxal ñenn ñi ca jaamu yàlla dañ nekk ak concentration bañ nekke ca yooyu loolu nañ ko bàyyi xel wallahu taala a'lam bokk na ci xadis bi li imaam al ma kii doon wax sànq imaam al al al al an-Nawawi ma ne xaaral tuuti mu ne qaala al qaadi <laughs> mu ne imaam al qaadi nee na waaw mu ne imaam al qaadi qaala al qaadi mu ne imaam al qaadi Iyaad lay wax rahimahullahu ta'aala de nee na fii dalilun ala mani amali saanii fi lmasjidi kalxiyaata wa shibihihima wa shibihiha qaala waqad manaa ba'du al-ulamaa'i min ta'liimi as-sibyaani fi lmasjidi qaala qaala ba'du shuyuukhinaa innamaa yumna'u fi lmasjidi min amali sanaa'i'i allatii yaxtassu bi naf'ihaa ahaadu nnaas Abdullah wala yaxtassu bi naf'ihaa ahaadu nnaas wa yaktasibu bihi falaa yattaxi falaa yattaxida al-masjida matjaraa fa amma sanaa'i' allati yashmalu naf'uha al-muslimiin fi diinihim kal musaaqafa wa islaahi aalaatil jihaadi mimmaa laa imtihaana lil masjidi fi amalihi falaa ba'sa bihi <laughs> waaw <laughs> waaw mu ne imaam al-qaadi Iyaad nee na kon nee na euh, li ma wax hadiis bi nag dañ ciy jàng ne kon am na beneen affaire boo xam ne war nañ ko ci mën a jànge mooy que ne tegtal la ci tere ñi nga xam ne ñooy def seen commerce wala am yu ñuy liggéey ñu ñëw di ko def ci jàkk ji comme koo xam ne daa yor bon ay sër lay jaay wala ay ay ay ay njàmpe yoo xam ne da koy ràbb ak loxoom mu ñëw ne bon comme que jàkk ji daal commencé gul balaa imam bi ñëw ak yooyu ak kii mu toog fa di ko def di ràbb affaire yi ak yoo xamante ne après da koy jaay wala di defar loo xam ne ci loxoom loo xam ne après da koy jaay waaw comme di ñaw yooyu ñu ne non non même bu dee loxoom la artisanalement loolu ñu ne déedéet lool lool lool dañ koy tere ak yi lépp loo xamante ne daal waa da koy defar après di ko jaay di ko defe ci jàkka ji loolu dañ koy tere waaw ak tamit li nga xamante ne nii mooy di jàngal xale yi li nga xamante ne mooy ci biir jàkka ji waaw waaye loolu insha allah eh, eh, loolu mooy bu dee ne day indi dara. bu dee jàngale boobu day indi lor ci ñi nga xamante ne ak xat-xat ñi nga xam ne ñoo ñëw di utiliser jàkka ji waaye sinon mooy loolu moom lu mën a nekk la waaw mooy xale yi ñi leen di jàngal ñoo leen war a xam lu jàkka yi waaw bu julli jotee nañ leen indi ñu jullit ñépp te bu ñuy julli ñu bañ a nekk di reetaan ak yuuxu ci jàkka jeeg ak di kobosante te tamit ñu baax ñu baax na ñuy leen jël disperser leen ci biir mbooloo ci biir sàppe yi moo ñu bañ leen a def ñu nekk côte à côte wala léeg boo leen defee côte à côte nga def ay mag ci seen wet yoo xamante ne ñu paree bu ko defee tamit ñu miin tamit di nekk ñoom kese di julli correctement voilà waaw mooy bu dee yooyu yëpp dàqu na ci ak yi nga xamante ne mooy te la ñuy nekk di fotongal nit ñi yooyu bu boobaa loolu jàngale ci jàkka ji dara newu ci parce que premièrement mooy madrasa yi ñuy wax kañ la xew madrasa yi seen cosaan moo doon jàkka yaa yeneen saa sam fu mu doon jàngale te lim doon jàngal mag ak ndaw la doon jàngal ñoom ñépp ci jàkka yi voilà moo tax bu ñu naan lii tere leen ci boroom xam-xam jàngale euh, xale yi ci jàkka yi mooy bu dee ne mooy seenum nekk ci jàkka ji ak ñi fiy ñëw ngir jaamu yàlla di tax ñoo tax ñu cosaan li tax ñu def ci jàkka ji loolu ñee duñ ko man ndax perturbe bu leen di perturber ci loo xamante ne muy xale yoo xam ne ràññee nañu même ñu ràññeewul ñu jàngal leen xamal leen rawatina ñi nga xam ne ràññee nañ bay ñëw di jàng fi ñooñu seen professeurs yi ñoo leen njëkk a xamal seen ustaas yi li nga xam ne mooy àqu jàkka ji ak tamit ni ñu fi war a nekk ñu xam ne néegub yàlla la c'est pas comme kuy dem cinéma wala kuy dem école de la république wala nangam c'est pas pareil hein voilà fii dafa am sacralité boo xamante ne nii baytullah la ba yàlla la du baytu kenn ci mbindeef yi ndax wa anna al masajida lillah voilà ndax jàkka yi borom bi moo leen ñeew fala tad'u ma'a allahi ahada voilà kon loolu il faut ñu koy xamal gone yi amul ay xale lañ duñ comprendre kan moo wax duñ comprendre dañu comprendre lépp lu dessin animé yeeg yooyu ñoom ñuy comprendre nga naan léegi lii duñ ko comprendre te ñu waaye wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi wal iyaadu kon loolu loolu la quoi ci côté jàngale yi mu ne nag tàntaa tere giñ tere waa jiy liggéey ak loxoom loo xam da koo war a jaay ñu ne non tere boobu lenn la mooy innamaa yumna'u minal mooy yi nga xamante ne nii kooku njariñ ji ci ñenn ci mooy ci waa ji la dellu wala waa këram wala waa communauté du njariñuy jullit ñépp ak jàkka ji lay dellu waaye bu dee ne li muy defar moom ah. daa ëndaale daa yor fii sax benn machine boo xam ne à coudre bu ndaw la boo xam ne buñ nee nii balaa jumaa jee jàkk ji kii te daa silencieux balaa imam day ñëw jooy mu commencé am yu mu dawal muy mu koy ñawal yenn yi mu ne loolu nag bu dee ngir njariñal jullit ñëpp la bu boobaa loolu moom day man a nekk ak jàkk ji bu boobaa lool garaawul <laughs> loolu waa ji garaawul waaw waaw comme yi nga xam ne comme euh, wala yi nga xam ne day jël euh, euh, yi nga xam ne dañ ko soxla ci jihaad yi ñu koy defar ci jàkka ji comme ep yi di ko daas wala yu mel noonu loolu garaawul ndax loolu jàkkaay ñépp la li njariñal ñépp la waaw waaw wallahu taala léegi bon kon loolu daal lu ama am solo wa <laughs> léegi kon euh, euh, euh, wallahu taala alam léegi kon mu des kanta li nga xamante ne mooy jaay ci biir jàkka ji loolu boobu nañ koo tere parce que yonent saa salaam dane idaa ra'aytum bu ngeen gisee man yabi'u aw yabta'a fil masjid faqulu la arbaha Allahu tijaaratahu yàlla bu ngeen gisee kuy jaay wala kuy jënd ci jàkka ji na wax ne bu ko kenn la arbaha yàlla na bu yàlla tonawul tijaaratahu xam nga imaamu Tirmidhi sànq wax nañ la biñ solowee xadiis mu ngi naan wal amalu ala hada inda ba'd ahli al-ilm jëfe lii mooy ci lenn ci boroom xam-xam karihu sim nañ al jënd moo di jaay wa shira ak jënd fil masjid ci yàkk wow wa qawlu ahmad te mooy waxu imam ahmad wa isa imam isa rahmatullah alayhima wa qad rakhasata daal dinay permettre fii ba'du ahlil ilmi lenn ci borom xam-xam fil bayi ci jaay wa shira jënd fil masjid loolu imam al mubarak fuur yi ne man li ñu wax laa xamul fu ñu ko teg <laughs> lam aqim ala dalilin yadullu ala ar wa ahadithul bab hujjatun ala man rakhas mu ne man ki ñi naan permettre nag ñuy jaay ci jàkkaa te jënd ñooñu laa xamul fan la ñu teg ci li ñu wax xadiisu buntu bi leer nañ yeneen saa ne bu ngeen gisee kuy jënd wala kuy jaay nangeen ngeen ko ne yàlla bu yàlla tonawul sa sa jënd sa commerce ak kiy jënd yawit la nga jënd léegi nan nga mën a taxawee am ñu taxaw naan lool dara ci dañ koo permettre mu ne lool man gisuma fenn fenn dara loo xamante ne moo koy dëgëral waaw gisuma ko waaw waaw gisuma ko tab hadis yi day war ne non waaw waaw léegi euh, euh, euh, al imaam al Maaziri moom rahmatullahi kanta moom mu ne xadiis bi dañ ciy jële xadiis bi que ne di di laaj ci jàkka loolu dañ koo tere mais lool dafa am bu dee loolu mooy bu dee daa day insister ak di perturber ñi nga xam ne ñoo fi jullee jooyu mais sinon Seydina Abu Bakr radiyallahu comme ni mu ne ci Sunan Abu Dawud doom ji Abdurrahman ibn Abi Bakr keroog bi nga xam ne yonent bi saa da bi laajee ne ana kan ci yéen hmm, moo saraxe benn miskin tey Seydina Abubakar da ne man damaa dugg ci jàkka ji mu jàkka yonent saa saam de gis kuy laaj mu gis benn dogu mburu ci loxo sama doom ñi Abdurrahman ma jël ko daal di koy jox waaw te xadis boobu mooy même xadis bi nga xam ne moom la yonent saa doon laaj tey kan moo xëy ci yéen woor Seydina Abubakar ne man kan moo xëy ci yéen dem daal di topp ab janaasa ku ñuy suuli mu ne ko man kan moo dundal ab miskin tey mu ne man kan moo seete ab ku feebar mu ne man yonent bay saab saab ne yii du ñu daje ci kenn lu dul ne day dugg àjjana xadiis boobu ne sa ma muslim lii la woon mooy kan moo leyal miskin lii la woon te waa ji da doon laaj ci jàkka ji moo tax loolu te tamit ñooñu jóge woon Mudar ñu bari ñoo gisoon nañ ko fii ci Riyad bi mooy xadiis euh, boobu nga xamante ne ñoom dañoo jóge woon fële way daanaka soluñ dara seen yére yi dagg daanaka soluñ dal waaye yow daal di gàccoo seeni jaasi ah daal di ñëw yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu leen gisee rek ay ay ay ngi gis xar kanam gi soppeeku mu dugg dem këram ñëwaat dara am benn saxaaba bu comprendre daal di dem jëli mbir daal di indi gaa yi di indi ba lu bari ñu dajale lu bari yonent saa xar kanamam gi leer nañ mu kontaan ci la doon wax man sanna fil islaami sunnatan hasana ak yooyu loolu ñooñu laaj boobu fan la woon jàkka ji la woon voilà loolu ci jàkka ji la woon te tamit euh, Sulayk al-Ghatafani yi bi nga xamante ne ci la ñëw dugg daa ñàkkoon mooy waajoo ju yéex a ñëw àjjuma ba pare ñëw di jéggi nit ñi ba pare yone saa sam ne ko ndax julli nga ñaar rakk mu ne déedéet mu ne ko yow yéex ngaa ñëw ba pare te lor na nit ñi jógal nga julli ñaari rakk am na benn ci yenn riwaaye yi comme ni ko bay imaam al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi yoneen saa saam dana ko jógal ngir nit ñi gis ko daal di koy sarax te lool yeneen saa saam mu woon ci minbar bi te loolu lépp àjjuma la woon loolu lépp di war ne kon mooy laaj it ça dépend bu dee laaj la boo xam day day insister tamit di ba ñeneen ñi waaw mais bu dee laaj bu correct boo xam ne kiiwul loolu hadith yi wane wuñ ne dañ koy tere ah voilà moo tax it bon que dañuy tere tamit systématiquement laaj ci jàkka ji lool ak lii day xaw a waaw bu dee gars yi ñoo ko def pour des raisons yoo xam ne ñoo ko xam waa jàkka ji organisationnel bon euh, loolu daalik ñoom ñoo xam li tax ñu jël lool waaye en général daal lii dañ naan base yi lii la jàkkaay yoneen saa sax am na ñu doon ñëw di laaj te yoneen saa sax masula wax eh, lu tax ngeen fii laaj voilà kon loolu tamit nañ ci bàyyi xel quoi wallahu ta'ala a'lam waaw waaw kon mu ngi noonee wallahu taala alam kon waxoon nañ la rafu sawt tamit loolu nit ki na ko moytu ñi jàng sa alquran toog bi jàng ca kaw ñeneen ñaa ngi toog ñii wa ngi sikkar ñii wa ngi jàng xadiis ñii wa ngi jàng alquran leneen ñii wa ngi jullit yooyu bi ñëw di yëkkati sa kàddu ci kaw déedéet non non non moo tax yeneen tubaab saa saa ba mu gisee nit ñi ba mu defee intikaaf comme li nga xam ne noonu la ko al imaam Ahmad ak imaam Abu Dawud solo ci Seydina Abu Sa'id radiyallahu ci jàkkaan bi. mu dégg gaa yi muy intikaaf dégg nit ñi di di wax ca kaw seen jàng alquran yi mu yëkkati mu xëcc rido bi moom yeneen saa salaam ne leen alaa inna li alaa inna kullakum alaa inna kullakum munaajin rabba falaa yu'diyanna ba'dukum ba'da walaa yarfa'u ba'dukum alaa ba'din fil qira'a voilà mu ne xanaa yëgu kenn képp kenn ci yéen ki muy dee yàlleel mooy boroomam kon nag bu kenn ci yéen di lor mboq mokkam te bu mu yëkkati kàddoom ci jàng gi muy jàng ci kaw keneen ki kon loolu lépp dafa leer quoi yonent bi alayhi salaam daal di koy wax am na yeneen xadiis tamit yoo xam ne ñëw na yonent saa salaam génn fekk nit ñi julli ah, ah, ah, seen kàddu yi kawe ci nit ñi doon jàngal alxuraan mu a innal musalli yunaaji rabbahu falyanzur maa yunaaji voilà wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qur'aan bu kenn ci yéen kii julli boroomamal déeyaaleen na ku nekk xool li muy déeyanteeg moom te bu mu yëkkati kàddoom ci alxuraan gi muy jàng même julli c'est pas da ngay julli di wax ci kaw di déranger ñeneen ñi ci wet bi voilà kon loolu lu ama am solo la wallahu taala alam nañ ci bàyyi xel voilà nañ ci euh, euh, euh, bàyyi xel quoi waaw loolu vraiment ay mbir la yoo xam ne c'est pour la respecter jàkka ji mais pour la vie que la vie commune soit possible quoi waaw ku nekk di def li muy def di jaamu yàlla ñu ngi koy jaamoo waaw waaye eh, ak leneen ak leneen hmm? eh, eh, loolu yëpp nañ ciy bàyyi xel waaw wallahu taala alam al imam al qaadi <laughs> <laughs> mu ne gaa yi jàngale nag ci jàkka ji attention bu dee ne ñoom dañ leen ci jaaru jënd ak jaay la dañuy laaj ak payoor <laughs> loolu day mel ni Euh, euh, xeetu jënd ak jaay la de <laughs> waaw mu ne bu boobaa nag ku mu muy ay xale wala ñàkk xale ñoo ci yem waaw waaye de façon mooy bu dee ne loo xam ne mooy day se organiser gars yor ay saal yoo xam ne fu ñuy jàngalee la loolu dara newu ci wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marja wal ma'ab kon loolu nañ ci bàyyi xel tamit côté di jaay ci biir jàkka waaw wala habatu sawda yi yangam ak nangam loolu lépp baax na waaye wala waaw tàndarmay Medina ji ajwatul Madina waaw yooyu ak nga taf ko ci jàkka ji c'est la même ah. kooku yenent bi alayhi salaam nee la wax laa arbahallahu tijaarata te képp kenn gis loolu na nga wax lool waaw <laughs> laa arbahallahu tijarataka yal na bu yàlla tonawul li nga xamante ne mooy sa